wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'd fa yaquulu allahu azza wa jalla fi suurati al-ahqaaf ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa laqad ahlaknaa maa xawlakum min alquraa wa sarrafnaa al-aayaati la'allahum yarji'uun kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayam ñaar fukk bi ak juróom benn mu ne wala qad ahlak dëgg-dëgg man de alakoon naa daldi woon mbugal maa ña nga xamante ne nii xawlakum dëkk yi nga xam ne ñoo wër Quraysh gi ana waa Aad ñi ñu jox exemple ci jataay bi ñu génn muy mbokk waa axaa Aad waa kër Seydina Huudi alayhi waaye ana waa kër Seydina Saalix alayhi salaatu wassalaam wa ayna firawna ana firawna ayna haamaan ak gaa yooyu yépp ak seen gox ya ñu ne woon suñu boroom ne maa leen alak minal quraa ci dëkk yuy wër li nga xam ne mooy makk nga xam ne mooy mooy mooy centre monde bi wa sarrafna al aayaati suñu boroom ne ma daldi leeral daldi wasaare mbir yi mooy sama laaya yi ba pare leeral leen ci kaw suuf ñoom ñu gis ko la'allahum bu ko defee yarji'u nañu daldi dellu ci seen bokkaale yeeg seen weddi yàlla gi ba daldi tuub daldi gëm suñu boroom nag tabaaraka wa ta'aala ne gis nga ñoom ñii ñépp mooy mooy ñi fi jaar ñépp doon weddi ni ñoom waa Quraysh ñi ma alag leen falawlaa nasarahum alladina bal dallu anhum wa dalika ifkuhum wa maa kaanuu yaftaruun mu ne falawlaa nasarahum waa ana lan moo leen tere woon mu dimbali leen alladina gaa ñi nga xamante ne nii ittaxadu min dunillahi mooy ñoom nañu jàppe woon jàppe leen ay yàlla wëllif borom bi tabaaraka wa taala waa lan moo tere woon ñoo ñële daal di leen jàppale keroog bi ma leen di mbugal aat bi ngeen gis ci jataay bi weesu ni leen ngelaw li def daal di leen tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha daldi faagaagal lépp ci ndigalul boroomam tabaaraka wa taala waa bi loolu di leen dal ñoom waa aat ak ñi masa weddi ci kaw suuf yi ma mbugal leen waa lan moo tere woon ñi nga xamante ni nii ñoom lañ doon bokkaaleek yàlla naan am nañ ci mbir yi dara lu tax ñoo ñële dimbali leen woon nga xam ne dañ leen doon jàppe qurbaanan aaliha wëllif yàlla ba pare naan nag boo ñoom jàppewuñ leen ne ñoom ñooy yàlla kese waaye mooy dañ ñuy gën jegeleel ay yàlla yuñ jàpp ngir ñu gin leen a jegeleel yàlla tabaar tabaaraka wa taala comme doon wax rek naan maa na'buduhum ñun daal jaamuñu yàlla lii yàlla yi topp ñu yi ñu topp illaa li yuqarribuna ila allahi zulfa ñiy bokkaale nit tamit loolu la ñuy wax naan dañ koy kii ndax moo ñuy booleek suñu borom moo ñuy jegeel suñu borom lépp nag tegu ci bokkaale suñu boroom ne gis nga bés ba ma leen di mbugal waa ba ma leen doon mbugal lan moo tee yoo yële nga xam ne ñoom lañ jàpte woon wëllif yàlla ne ñoo leen di jegeel yàlla yu ñu tegoon yoo xam ne yàllay caaxaan lu tax dimbaluwuñ leen woon ñu boroom ne balli am ba des mooy dallu anhum mooy sànku nañ wëllif leen mooy gis nga bu keroogee duñ leen gis duñ leen duñ leen xam duñ leen xam wax nañ la keroog gis nga mooy dañ leen di weddi ne ñoom dañuy nekk sax ay ay ay noon ci ñoom gaa yi leen doon weddi wa idha hushira an-nas kaanu lahum ada wa kaanu bi ibadatihim kaafiriin gisoon nañ ko ci juróom benneelu laaya bi ne gis nga boroom bi ne bu ma pangee nit ñi ba dajale leen yawmal qiyaam ñañu doon jaamu dañuy nekk ay noon ci ñoom ne leen lu tax ngeen noon doon jaamu te ñun nanguwuñu woon ne gëmuñu te jàppuñ ne yéen ñun ngeen doon jaamu tamasuñ li woon cee woodee kon nag mbir mi loolu le mu ne kon balle am ba des mooy dalluwaanhum sànku nañ daal di nañ leen daal di mooy nekkuñu fi gisuñu leen wala buñ leen gisee dara lañ leen nanalul lii naka loolee nag ifkuhum mooy seen duuru mag yu ñuy wax di bokkaale boroom bi wa ma kaanu yaftaru nag li nga xam ne moom lañ doon sos suñu borom ne di ñëw nag ci benn nettali boo xamante ne nii am na lu ñu ci tuddoon bi ñuy gis suuratul jinn suñu boroom di wax ne wa iz sarafnaa ilayka nafaran minal jinni yastami'uuna al-qur'aan falammaa hadaruu qaaluu ansituu falammaa qudiya wallaw ilaa qawmihim munziriin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab ñaar fukk bi ak juróom-ñeent mu ne way sarafnaa ilayka fàttalikul yow sayyidunaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci lañ jëmale daal di jëmale ay jinne yoo xamante ne nafaran am mbooloo jàpp trois daal di dem ci neuf ci juróom ñee ci ñeent ci ay jinne yoo xamante ne mbooloo am jullee ma daal di leen jëmale ci sa wet ngir ñu dem ngir lan yastami'una alqur'ana ñëw fekk la fa nga nekk di déglu ci alqur'an ja ngay jàng falamma hadaruhu bi ñu ñëwee ba gis la ngay jàng ñu daal di teewe njàng ma qaalu ñoom jinne ñu waxan waxante seen biir ne am sitoo ne hee noppi leen ñu déglu alquran fa lamma qudiya ba nga xamante ne ca nga jàng-njàng ma ba daal di koy dalal ba daal di koy daaneel wallaw ilaa qawmihim ci la ñu dëppe ñoom jinne yoo yélee ilaa qawmihim jëm ca seeni ñiñ junne ya munzirina di leen xupp nag qaalu ba ñu demee ñu nga naan leen yaa qawmana yéen suñuy ñoon inna ñun ñii de sami'na dégg nañu kitaaban ab téere boo xamante ne nii unzila bu borom bi wàcc la bu ñu wàcc la de kan moo moo koy wàcce mooy borom bi tabaaraka wa taala min ba'di Muusa téere la boo xam ne mooy alquran ji lañ doon wax dañ ko wàcce ginnaaw sayyidina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moom lañ joxoon tawra musaddiqan téere bi ñu dégg nag alquran joojale day dëggal li ma bayna yadayhi téere yi ko fi jiit ci tawraat ak injiil ak zabuur ak suxuf yooyu yëpp dafa ñëw di leen dëggal ilal wawayi musaddiqan li ma bayna yadayhi di te day gindi ilal xaq jëm ci li nga xam ne mooy dëgg borom bi tabaaraka wa taala wa ilaa tariqin mustaqim waaye day mooy dëgg googu nag mooy ci yoon wi mu koy jaarale mooy yoon wu coow wooral di yoonu lislaam bi mu ne yaa qawmanaa jinne di xupp seen mbokk jinne ginnaaw ba ñu déggee alquran dem ci seen ñoñña di leen waar ne yaa qawmanaa yéen suñu ñoññi ajibu daa'i Allah wuyu leen wootekatu yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wa aminu bihi te ngeen gëm ko bu ngeen ko defee da yaghfir lakum seen boroom boobale de dina leen jéggal min dunubikum mooy seen bàkkaar yépp min biiru du di ya de mooy du leen jéggal lenn ci seen bàkkaar yi li des mu bàyyi ko génn mooy bu ngeen tuubee génn ci seen bokkaale yi ngeen nekkoon nekk ay vrai jullit daal di dugg ci l'islam ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko leera woon comme ni mu al-Mughira ibnu Shu'ba nañ ko fi te al imaam al Buxaari yu rahmatullahi alayhi daal dina koy tudd bi nga xamante ne ci saxiix bi waaye ki nga xamante ne mooy lay nettali la yu siiw ci waa ahlu siyar wal maghaazi muy Seydina al Mughira ibnu Shu'ba radiyallahu anhu bi mu tuub see ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ñun fekk mu indi alal joo xam ne daganul ndax dafa faat ay nit daal di jël seen alal ñëw ba pare ne dafa tuub si yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ah, sa alal ji moom dinañu ko nangu mooy sa tuub bi dugg ci lislaam dinañu ko nangu waaye alal ji nga fi indi moom duñu ci laal dara mooy nag mu naan ko nag lan di wax yooyu mu ne ko al islaamu yajubbu ma qabla l'islam day màbb li nga xam ne moo jiitu woon ci yu bon yi nga defoon boo duggee ci l'islam day effacer lépp kon ñu ne ko yaa qawmana yéen suñuy ñun yéen jinne yi ajibu yu leen da'iyallahi wooteb kadu yàlla bi di sallallahu alayhi wa sallam wa aminu bihi te ngeen gëm ko yaghfir lakum min dunubikum dina leen faral li nga xam ne mooy seen bàkkaar yépp wa yujirkum min adabin alim mu daal di leen fegal li nga xamante ne mooy mbugal mu tar mi di mbugalum yawmal qiyaam de man laa yujib daa'i Allah yëg leen nag yéen suñu mbokku jinne yi ke képp koo xamante ne nii mooy ne woote bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wootekatu yàlla bi agsi na ci moom te wuyu ko wa man képp koo xam ne laa yujib wuyuwul mooy dugg ci lislaam gi daa'iyallaahi wootekatu yàlla bi di salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi fa laysa bi mu'jizin fil ard na ko leer ne manu la mucc ci kaw suuf manu la yàlla manu fee mën a naaw ba li nga xam ne mooy peeg bi peeg jaam yépp ak li nga xamante ne kenn manu koo rëcc na leer ne manu la mucc boromam moom male bañ a wuyu dee fil ard ci suuf sii ñu ne wa laysa lahu moom nag daal du nekk ginnaaw wëlli fi